di toolu ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiya allahu anhum al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanuhum amiin wa maskanahum kon ci jotaay bi ñu génn jeexaloon nañu buntu fukkeel bi ak ñett di chapitre treize te doon wax ci garab gi nga xam ne moom lañu al imaam rahimahullahu taala Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullahu taala présenté woon mooy ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum moo doon garab gi ñu doon wane ne yoon yii yiiw yi dañoo bari multitude lañu du lu ñuy takk la tu'addu wa la tuhsa hadhihi at-turuq waaw du lu ñuy compter yàlla teral muy nekk lu ñuy takk déedéet waaw gisoon nañ xadiis bu mujj bi am na bu ñamee amee lenn rek luñ ciy dolli xadiisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ne woon xadiis al-xaamis wal ashruun muy vingt-cinquième xadiis bi di xadiis mujjoon ci bunt boobu chapitre boobu treize euh, muy xadiis numéro cent quarante et un biñ tàmbalee téere beeg léegi lenn lañ ci fàttale ko mooy yonent bi alei saa salaam tawaxu ñoon ko ni mu yaatoo woon dënn xoolal laaj yi Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu dana yonent bi alei saa dana ne na ci way wommatu nekk ab sarax bu mu war di génne ay sarax yu mu war a génn nee na kookee jullit boobu mais bu ko amoon nag mu ne ko ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq mu liggéey loxo njariñ boppam li def qaala ñu waxaat ko xoolal ara'ayta in lam yastati mooy ara'ay bu waxee leen nag ñu ne ko mais bu dee manu ko nag bu manul lool nag mu ne yu'inu dal haajati al-malhuuf mu dimbali ki nga xamante ne aajo du présent la bi di jàpp joo xam ne um na bopp bi qaala yonent bi saa saam xoola ñu waxat ara'ayta in lam yastati mais yonent bi saa saam xoola du ko man qaala mu ne ya'muru bil ma'ruf aw al xayr mu digle yi wala ji ñu ne ko ara'ayta in lam yafal mais yonent bi saa saam xoolal du ko mënul mu ne yumsik an ash-shar fa inna la sadaqa nit yi moomu boppam loolu sarax la ci moom ci mi pour nit ñi xoolal yonent bi saa saam ñaata ara'ayta xam nga lii wallahi bari na ñoo xam ne boo leen laajee laaj yu mel nii ñoo xam ne kenn nattab lawul seen am xam-xama mais yu mel nii mënuñu ko boo wax dañ la dañ lay arrêté dañ lay freiner mais waxoon naa la loolu tamit ça dépend parce que kiy jàngale am na ñoo xam ne xam na ne ñoom looloo leen tax a jóg mooy pour raytaan la te dañoo war def lu am solo moom nag moom moom ngay laaj rek ngir ñu bañ a avancer ngir moom moom muy distraction quoi kooku nag bu xamee ku mel moom ci moom ah kay kooku da koy freiner waaw ci kaw noonu ngay déggee ak tamit ki nga xamante ne dañuy wax waxu yonent bi alayhi salaatu salaam wute naa ngi nii wax la ne la yonent bi alayhi salaatu salaam nee na lii ngay jaay complication xam nga mbir dafa yomb comme li nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci buntu bii nga xam ne moom la ñuy ubbi nii insha allahu taala borom bi bëggul ñuy teer di mettital mbir yi bu nee def leen def leen lim leen ko waxe simple na defal. mii nga nekk fi bëgg di laaj ay laaj complication pour affaire yi di taral te képp ko taral comme niñ koy gisee ci buntu boobu borom bi dina taral mbir yi ci sa kaw bu dee kuy laaje noonu borom xam-xam bi xamee ko noonu danaan ko da koy freiné ci kaw noonu nga gis Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma bi nga xamante ne nii ci lay wax naan yonent bi alayhi salaam ah, de wër na Kaaba gi. waaw tawaaf na wër kaaba gi daal di fóon pierre noire waaw Abu Bakar radiyallahu anhu ñëw nekk ci gannaawam ginnaawam nekk xalifa wër kaa waa kaaba gi fóon pierre noire Seydina Omar daal di koy def tawaaf bi mu nee xalifa fóon pierre noire benn waay naan ko mais ara ayta in zuhim ara ay mais xanaa gisoo bu dee dañ maa bousculer bu dee nangam ak nangam Seydina Abdullah ibn Umar dañul di ko répéter la même chose waaw taafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil bayt wa qabbala al-hajar wa taafa Abu Bakr radiyallahu anhu wa qabbala al-hajar wa taafa Umar radiyallahu anhu wa qabbala al-hajar aw kama qaala radiyallahu ta'ala anil jami' mu répété li ñu waxoon sànq waaye ñu naan ko ara ayta in bu bu ma defee nii bu leneen xewee ak yooyu bi mu ñekkee mu ne ma da ara ayta alal kawkabi laa wax te diggoo fii ma wax la li li ma wax répété ne ko jëlal ma sa ara ayta yu bari yi nga teg ko ca kaw biddiw ba laa wax te nga dégg ma fi yonent bi alayhi salaam tawaaf na wër na kaaba gi fóon pierre noir Seydina Abubakar def ko Seydina ñëw naan ma boobu ba léegi ay te jëlal ara ay tay nga tegal ma ko ca kaw bi néew waaw parce que wooku xam nga moom parce que lu tax li nga ne mais ara ay tay waroon naa bàyyi rek surtout waa ji day def ay bul mooy moom moom moom xajoowul di wax leneen waaye rek bëgg faa nekk rek moom daal comme si dafa wax ne daal mbir yi daal leneen ak leneen moom nag loolu lañ mooy yooyu da ngay xam lu tax moom mu comporté wonoon ñoom humul ladina rabbahum an-nabiyyu wa kafa ñoom la nent lay sa salaam yar ta ku mu yar doy na waaw moo tax yooyu ci ngay gisee tamit imaamu Maalik rahmatullah alayhi imaamu daaril hijrati moom itam noonu la doon amas ah na koo def boo fi mësoon a ñëw di ko laaj euh, euh, ay ay question yu bari yoo xam ne xewagul waaw naan bu lii aw ah bu lii danay laaj est ce ngay laaj dafa am wala déet boo nee waaw mu tontu bu amul mu ne la bàyyil ba mu am waaw yooyu yëpp parce que ngir lan ngir bañ ub buntu gaa yi nekk rek di di di ndax am na ñoo xam ne loo loolu dañ cee dañ ci dañ ci dañ ciy délecté wu waaw da leen neex ay mais ça yow ah Serigne mais mooy affaire yi bu demoon ba addina bi yëpp kenn amatu fi ndox nan la ñuy def xam nga loolu c'est impossible. àddina bi yëpp kenn amatu fi ndox nii <laughs> mais xanaa ndoxum géej gi sax man nañ cee jàppe ndax huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu wa tahuru ma'u wa tahuru ma'u moom géej ak mooy li nga xam ne daa laaj tey laabalaate ndoxam waaye it li nga xamante ne mooy méddam dagan na waaw mooy li noonu mais xoola mais boo génnee yu mel noonu mooy nit ki warul a gaaw a merci buñ koy laaj yonent bi saa saa mu ngi waaw te te te bari nañu ci romb masula wax gaa yi tey arrêté leen <coughs> non <coughs> xam nga boo gisee naa bu dara yu mel ni la mooy ñu koy laaj mu yaatu dëgg na rek buñ nee ko kii manul mu ne bu manul na def lii ñu ne ko mais loolu bu ko manul mu ne na def lii ñu ne ko mais bu manul lool ak yonent bi saa ah kon nag nañu yaatu dënn fal na tax xal la. bi axlaaqi rasulillah nañu fexe tëgg suñu bopp bopp nu haddid anfusana yar suñu bopp fexee jikkoo bu dee ne lu ñu borom bi may jibil li yàq jikko yu tedd yooyu nañ fexe bi ci yar suñu bopp waaw début bi dina xaw a kii quoi waa ji vraiment day mel ni ko ay sonal njàllam ñu laajam yu bari te tontu nga lu leer waaw loolu tamit il faut ñuy jàng tamit ñu am benn euh, ñi ñi ñi nekk ci daara ji bokk ñoom ñu nekkul ci daara ji ñu nekk ci daara ji war nañoo xam ni ñuy laaje moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu doon wax naan ñun dañ doon kontaan euh, ak kaw kaw bu bu muus bu am xel jóge fa la ñëw laaj yonent sallallahu alayhi wasallam laaj yoo xam ne ñun doonuñ ko woon laaj parce que alxuraan moo leen waxoon ne yaa ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasukum bu leen fi nekk di laaj rek waxu leen bu leen laajati de ah fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun la alxuraan wax laaj leen waa ñi borom bi terale tuddam gu sell gi gu yaatu gi alquran ak wax bi bu dee ne xamu ngeen te kooku ki nga xam ne moo représenté jëmmal loolu bi yonent bi saa saa kenn waxul ne bu ko kenn laaj ay laaj comme la euh, saxaaba ba laajoon te même moom bu dee ne laajam ba am na lu waraloon mu laaj loolu ce n'était pas dénué de sens lim laaj de sauf que jataay bi maqaama bi bi yonent bi saa saa am ne woon foofu vraiment bërëb bi loolu dafa wàcc comme laaj. voilà mais moom am na lu taxoon muy laaj lool waaw ba yonente bi alei satu salaam xutbaa nit ñi taxaw ne lu ngeen ma laaj fii ba yawmal qiyaam dinaa leen ci tontu laaj leen ma muy xaar lu nekk benn saxaaba jóg radiyallahu anhu ne yonente bi alei satu salaam man abi kan mooy sama baay yonente bi alei satu salaam nen ko sa baay mooy diw waaw ba na mer na mu ñëw sukk ne ko radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya ñun de doyloo nañu borom bi muy suñu borom waaw doyloo nañu dundin wi nga ñu fi muy wommatu gi la soumission doyloo nañu comme yoon comme dundin waaw waaye doyloo nañu ki nga xam ne moo ñu andil loolu lépp xamal ñu borom bi muy Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam nabiyya yonent la mooy boobu borom bi nag ak ka xam ne da doon laaj. surtout aaya bi sax ci mu ginoon wax mooy kii al aqram na xaabis radiyallahu anhu ni laajoon te dinañ ko gis ci biir séeré bi ca aj ga ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne yaa ayyuha nnaas inna allaha qad farada alaykum al hajj fa hujju yéen nit ñi ne borom bi aj ci yéen kon aj leen al aqram <laughs> daal fi jóg yàgg nañ ko fi tudd moom ak al Abbaas ibn Mirdaas ak Uyayna ibn Hisn ñoom ay mag arab lañu woon comme ni ñu ko gisoon Hunayn ah <laughs> sayyidu bani Tamim radiyallahu anhu al-Aqra mu jóg ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam afiiku ni'am mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam aj gii nga ne yàlla digle nañu aj ak leen loolu pour at mu ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppi mu répété waat laaj bi afi kulli am ya rasulullah mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam aj bu at mu nekk lañu war a laaj lañu war a aj yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppi mu ña ñetteelaat ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen da'uunii maa taraktukum waaw law qultu na'am la wajabat wa law wajabat maa fa'altu da'uunii da'uunii maa taraktukum innamaa ahlaka alladhiina kaanuu min qablikum kasratu su'aalihim wa ikhtilaafuhum 'alaa anbiyaa'ihim comme la waxtu hadiis bële aw kamaa qaala sallallahu alayhi wa sallam ne leen te ngeen maa bàyyeeg li ma leen bàyyee waaw bu mën waaw day nekk farata te bu nekkoon farata du ngeen ko man ku nekk ci yéen manul di aj ci aj mu nekk loolu c'est impossible manu ngeen ko kon bàyyi leen maag li ma leen bàyyee li ma leen wax jàpp leen ci loolu ni mu woyo fay ndax mooy alxanasiyatu samha mais bu laaj yi baree da ngeen di compliquer leen moom waa banu Israël suuratu Baqara lan moo tax ñoom ñu soonoon ba leen Seydina Muusaa ne inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ñu ne borom bi tabaaraka wa taala da ngeen a bëgg a xam ki faat seen mbokk mi nee na ngeen faat benn nag ngeen ngeen rendi benn nag plutôt <laughs> jéggal ngeen jéggal ma baa faat ngeen rendi pas ngeen rey déedéet rendi zabaxa mooy rendi kii rendi ab tabaski dañ koy rendi du ñu ko rey voilà <laughs> loolu ñun suñu ñàkk dégg wala fa tax yooyu euh, xamatuñ sew sew yooyu waaw euh, euh, da ngeen a bëgg a xam loolu rendi leen nag gis nga buñ tëboon ñun nag bu ñu mënoon a jël rendi ko bu baax mais ñu nekk fa di sonal seen bopp naan waa yow eh, kii daal atattakhiduna atattakhiduna huzwa mais Seydina Muusa Muusa yow daal nag ñuy foofu daal ah nga ne ñu rendi leen am nag ak nag yi liñ bare nekk fa bu leen wax ñu teg yeneen ñoom mbir yi nekk jural leen lu cher ak laata ñu koy am ay coono ndax ñoom ñoo ko def shaddadu fa shaddada Allahu alayhim dañ doon tartaral affaire yi borom bi taral mbir yi seen bopp seetaan leen waaw ndax ana indi dam ñu ab bi man maa ngi ko sama njortal yem ci man waaw kon nag loolu moo tax yeneen tubaab yi sax gis nga bàyyi leen mag li ma leen bàyyee waaw ku ma ne woon nekkoon farata bu ko man gis nga bokk na ni alagoon ñu leen jiitu woon avant xam nga la seen bari laaj yu ñu doon laaj seen yonent yàlla yu sax mooy laaj woo xam ne jaru ko amul njariñ ak bari yu ñu bari yu di wuteek ñoom waaw kon nag loolu dañ ko bëggoon a njàmbaas fii walillahi alhamdu wal minna léegi nag buñ ñëwee ci buntu bii al imam ci garabu nit ñu toolu nit ñu sell ñi al imam an-Nawawi ah, rahimahullahu taala di ñu présenté fii mu ne baabul muy chapitre quatorze ah, buntu fukk ak ñeent ci téere Riyadu Salihin radiyallahu anhum mu ne baabul muy ar-rabi' ar-rabi'u ashar ah mu ne li nga xam ne mooy euh, buntu euh, quatorze waaw ar-rabi'u ashar mu ne nan la ko tudde mu ne baabul iqtisaadi fi al-ibaada baabu arrabi arrabia achar arrabia achar voilà arrabia achar <laughs> voilà <laughs> voilà kon mu ne baabu iqtisaadi fil ibada mooy al iqtisaad mooy buntu di yem di diggu dóomu ci jaamu yàlla yi mooy al iqtisaad jublu am nga xasada mooy jublu na sàkku jublu la gën a jub la gën a mbënd la gën a digg doomu ci jaamu yàlla yi noonu la buntu bi tudd baabu chapitre bi nga xam ne mooy da ngay bi nga xam ne doo ëppal doo gàttañ lo ci jaamu yàlla bi nekk al wasatiya waaw bi nga xam ne mooy nekk juste milieu doo tànge vers la vers le gauche ni vers la vers la gauche ni vers la droite non mooy siratallahi almustaqim yoonu yàlla wi nga xam ne dafa coow wooral jëm ci moom te jóge ci moom yoon woowu nag jaamu yàlla la tudd ndax mooy al at-tariqul mu'abbad yoon wi nga xam ne dañ koo joggee joggi lu bari loolu mooy jaam nag noonu nga war a mel yoon woowu nag di yoonu l'islam bi dundin yi al iqtisad nga ciy jublu saa su rek ah li nga xam ne mooy li gën a digg dóomu bañ a teg sa bakkan loo xam ne attanu ko da koy sonal bu ko defee dinga nga commencer ju baax après da ngay tayyi da ngay tokk ci def ko nga bàyyi wala nga nekk koo xam ne doo def mukk saa su ne ni mu gën ni mu yow daal ni mu gën wàcce rek nga koy defe ni mu gën a wàcce rek nga koy def déedéet waaw kon da ngay nekk koo xam ne doo charger sa bakkan sa bopp loo xam ne doo ko attan doo ci mën a sax ci jaamu yàlla yi waaye doo fekk na yow man nga lii nga bàyyi ko di def la gën a gën loo xamante ne yow bi may na la nga def lu gën loolu fexeel nekk foofu ku nekk nag ak nam ci mel bul gàttañ wala nga ne noo garaawul quoi man de naa ko bàyyi sax loolu de sunna kese la déedéet waaw kon nag mu ngi noonu noonu la tudde bunt bi mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu borom bi tabaraka wa taala taala mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne de moo kawite yéegul nee na taaha maa anzalna alayka alqur'ana litashqa mu ne borom bi nee na tooha tooha borom xam-xam yi nag dañoo wute ci kàddu euh, euh, ma ma ma ah mafaatihu suwar yi yi commencé par xaraf yi lii nga xam ne da nga koy bokk fekk ci yenn bokk bokk saar yi comme baqara alif ah ay kaaf ha ya ayn sad ci suratu maryam alayhi salatu wassalam ay ah wala kii nu mu tudd euh, euh, qaaf taa siin ak bii qaaf ak taa ak saad yu mel noonu boroom xam-xam yi dañ cee wuute ci lu gàtt ñenn ne loolu yàlla moo ko xam kese moo wàcc téereem bi am yoo xam ne moo ko jàngoo xamalu ko mbindeef pour moom la kon nag moo tax ñu bari ci ñooñ dañ naan yàlla moo xam li nga xam ne moom lay fii dëgg-dëgg wala ñu ne moom kese ko xam am ñeneen ñu ne sii sii xam non borom bi wàccewul ci alquran bi lu dul ngir ñu xam ko amul lu fi lu dul ngir ñu xam ko ngir jariñ leen ci boppam xamal leen ubbil leen ay jéejëm looloo tax mu wàcce aaya yi amul benn aaya boo xamante ne nii mbindeef yi amul kenn kenn ci ñoom ko xamul waaw dëgg la borom bi nga xam ne mooy àllaamul xuyub kenn nattam lawul na ni mu xame mbiri min def man koo xam mais am na ñu mu xal loo xamante ni lépp li ci alquran lu ñu mën a xam la te am nañu ko xam yii nag ci la ñenn ñi nag commencé waa taaha ñenn ñi taa bi ñu jël tekkee ko neen haa bi ñu tekkee ko neen am ñu ne taaha non loolu secret la comme li Mawlana Siddiq radiyallahu anhu ne sirrullahi la waaw secret yàlla la loo xamante ne digganteem ak soppeem yi ñi nga xam ne ñoom la tabb dëgg-dëgg ñi mu gën a yëkkati ci ñoom ñoom lay xamal lii te mu te ñoom bu ñu ko xamee dinañ gis ni le borom bi di jokkalante ñoom ci à travers kaddu yooyu noonu ay taaxaaxaaf ak yu mel noonu waaw. waaw mu nekk daal ay réalité yoo xamante ni ñi ko xam-xam nañ ne loolu moom lu ñuy xam la ay géej la yoo xamante ni nii du ñu tarir ñu jeex waaw lu la ci waaye wax nag bul foog ne moom lam la wax. mooy lépp mukk dala cee mosal kese te moom la ko ci borom bi wan képp la xam xamul lépp sax waaw dajul lépp rek waaw kon nag mu ngi noonu te taaha moo tax ñenn ñi ne taaha en plus tur la ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nga am na ci ñi ñu la doon wax naan nee nañ ci borom xam-xam mën nañ ko xam taaha mooy yaa rajul i yow waaj waaw te kook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ci jublu mais taaha à vrai dire ci tur yonent bi alayhi salaam la bokk waaw yi gën a kon mu ne Taaha sallallahu alayhi wa mooy suuratu Taaha noonu la ko bi Taaha maa anzalnaa suñu boroom ne maa anzalnaa ñun de wàccewuñu alayka alqur'aana wàccewuñ alqur'aan ci sa kaw li tashqaa ngir ngay torox mukk déedéet boroom bi wàccewul alqur'aan ngir nga torox ngir nga nekk ci coono. déedéet nekk ci ay tartar déedéet waaw lii nag moom la njëkk li muy aaya un ak deux mooy alquran ñëw fi ngir compliquer bind bind euh, euh, dundu nit ñi <laughs> lii damaa fàttali li a Cheikh Ibrahima Sakho <laughs> rahimahullah doon wax <laughs> dégg ko benn bis mu ne borom bi <laughs> euh, ban ay bii la doon wala leneen euh, defu ko ngir embêter leen voilà alquran la wax wala yu mel noonu borom bi wàccewu ko <laughs> ngir embêter leen quoi déedéet <laughs> yërmande la ko def leer mooy tegtal bi nga xamante ne nii ci ngeen mën a jaar ngir agsi ci moom waaw mooy seen yërmande fii fa ngeen jëm. yónniwu ko ngir ngeen nekk ci coono ngir nga torox yow yonent bi alayhi salaam waaw fekk bon lii mufassiruna yi nag boo fa demee dinañ la nettale nettale yoo xamante ne bon càllale ma euh, en tout cas euh, marché mooy dëgëru voilà pour que ça soit très clair léegi <laughs> te ne alxuraan bi muy door a wàcc yonent bi alayhi salaam da ko doon jëfee comme ko xam ne waaw Makka ak saxaabaam yi dañ doon taxaw di julli julli yu metti bay takk sax seen dënn yi ak ay buum ngir mën a dëgër ngir bañ a daanu ngir bi ko taxaw di ci julli guddi suñu boroom nag ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko Taaha maa anzalnaa alayka alqur'aana litashqaa waaw yónniwu ma la alqur'aan bi wàccew ma ko ci sa kaw ngir ngay yenoo ngar daajoo coono yu toll nii ngir ngay tegoo li nga xam ne di toggoo jëf yu toll nii déedéet ak metti ak ak taraa yu mel nii waaw loolu nag Euh, wax naa la nag li nga xam ne moo nekk ci càllale loolu moom <laughs> voilà kon mu ngi noonu loolu la njëkk andi mooy daal alquran moo taxoon à chaque fois xam nga fan yooyu yëpp maa ngi la naan wax nañ ko fi waxati ko fi bii nañu compliqué boo fi gis ñu la koy waxe loo xamante ne daanaka pratique ko day xaw a nekk lu impossible xamal ne lii moom saay mbir yi demewul nii ah non non non non lii moom lii moom lii moom affaire bi borom bi wàccewul diine ju mel nii quoi complication bu nekk xeetu complication bu nekk nga dégg ko loolu da ngay xam ne noo borom bi moom lii waa ji koy wax moo comprendre affaire bi wala moom moo ko jëlee yenn bu boo xam ne mais affaire yi non non non l'islam tarewul noonu waaw ndax ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa kon nag al imam nawawi rahimahullahu ta'ala ta'ala mu ta borom bi nga xamante ne moo kawe ah te yéegut nee na yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra suuratul baqara aaya 185 mu ne wa qaala borom bi ba léegi nee yuridu allahu bikumul yusra mu ne borom bi de dëgg-dëgg li mu namm ci yéen jaam du lenn lu dul lii mooy al yusra mooy ak yomb yomb wala yuriidu ta nammul bikum ci yéen al usra ak tar tar de ay tar tar ak ay mettit mukk waaw lo xam nga lii nii suñu borom mu ngi ko doon wax ca wàllu koor ga shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kaana mariidan aw ala safarin fa iddatun min ayyaamin ukhar yuriidu allahu bikumul yusra wala yuriidu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru allaha ala maa hadaakum wa la'allakum tashkuruun fii la ko borom bi waxoon ci ayatul baqara mu shahru ramadan weeru koor de alladi mi nga xam ne unzila ci lañu wàcce fii ca weer woo wala alqur'ana alqur'an nu alqur'an hudan jubla linnaasi ngir nit ñi wa bayyinaatin ñëw di leeral ay leer hudaa tukkee ci njub go wal furqaan ñëw di takkale diggante dëgg ak caaxaan waaw mooy def discernement mooy alqur'an fa man shahida minkum ash-shahra képp koo xam ne nag fekke na weeru koor fekk ko mu ngi dund te majeur te amul benn gàllankoor fal ya sumb bu ko teree woor na ko woor de bu mu dóor benn di di di ut di jooy ay ay ay ay certificat médical trompeur de complaisance du la ci génn wa tax mu ne waman kaana maridan waaye nag ku feebar aw ala safar wala nga nekk ci kaw tukki fa iddatun kooku na xaare na na na na na na repousser affaire yi am na possibilité pousser ko waaw feebar nag am na fooy tollu moom day nekk farata doo woor waaw doo moom farata nga bañoo waaw tukki nag am nga choix waaye mooy bu dee ne tukki bi mën nga koo ko supporter waale ak koor gi waaw fa iddatun daal mën nga ko ba si woo yële min ayaamin uxar ba yeneen bés après koor gi nga daal di koy fay mu ne nag lool la ne yuridu llahu bikumul yusr boo gisee bu rob bi defal leen ñi neewu leen eh ku woo ku feebar par force da woora non ku feebar da woor ku tukki lu tukki ba man di mel mar ngaak lu ne dal na la caak yaa ngay xëm woor par force l'islam bu waxee noonu déedéet moo tax mu ne yàlla daal xam nga la la leen nammal yuridu llahu bikumul yusra borom bi daal li mu namm ci yéen mooy ay yomb-yomb wala yuridu bikumul usr te nammul mukk ci yéen lu metti moo amal leen diine yu compliqué doo gis nga xam ne yow yow doo firi sax waaw ñu nit boo xamante ne ni yow amoon dara pour yow di dang day ngir diw di dang day ngir kanamam genre laaj yooyu laaj laaju laaju laaj ndax laaj dafa am laaj ak làmmiñ ak laaju xaala am na nooy comporté woo ñépp yéena la sarax loolu façon laaj la waaw kon loolu noonu nga xam ne da ngay mën a amal yenn yi sa bopp yii yaa ko moom yii yaa ko war a def waaye sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa sëriñ sa digganteeg sa oustaz wala yooyu waaw mais loolu warula tax que ne yow moom da ngay sa bopp comme si new loolu du diine islam yeneen saa yi saa saa nee ko may man bu ma amee dërëm nu may def mun a ko dépenser ko ci sa bopp waaye nga ko may boo amee ñaar mun a ko sa njaboot. et puis nag wooy bala ibda bi nafsika tàmbalil sa bopp summa bi man ta'ul ginnaaw bi ñi ngay ñi nga ñi ñi dundal ah, ñi ñi nga xam ne yàlla leen yilif yow yooyu sax sa bopp lañ ngay effacer loolu moom du loolu bii ne islaama ah, loo lay caaxaan la rek waaw loolu nga xam ne nit ki day mujj moom dootul nekk. mu ngi nii mais il n'est plus waaw ay ay ay nit ñi ñoom daal ñoom daal la bàyyee seen lépp teg ko nag ci di mooy yàlla ñoo xam ne yu yàlla yi digle bu diw diglee moom ñu bàyyi digle yàlla yi fee topp yoo xam yow xam nga ne loolu diine dara loolu kay dul islam borom bi na nag ne man nammuma yéen lu dul ak yombalal nammuma ci yéen ak metti le waaw wali tukmilu idda ngir ngeen matal lim bi wali tukabbirullah ngir ngeen di gën a màggal di tudd borom bi ala ma hadakum ci kaw limu mu leen sant lim leen lim leen gindi feeñalal leen weeru koor may leen ngeen fekk ko may leen di ci def ay jaamu yàlla yoo xamante ne boo may leen ci guddi goo xam ne xayrun min alf moo gën junni weer waaw wala allakum waaye ngir rek na ngeen di sant yàlla lu nekk kon nag affaire bi al imam ne lii la kon al iqtisaad mooy lii mooy borom bi bëggul ci yéen ak jafe-jafe lim mu ci yéen lenn kese la mooy ak yomb-yomb waaw moo tax ah aaya bii dafa wàcc ci lan lii muy wax nii yuridu ne leen bu ngeen feebaree walla ngeen tukki man ngeen a bañ a woor ba beneen ba koor gi jeex ngeen fay mooy man ngeen a borom bi daa bëgg ak yomb-yomb du la ne wooral par force ba ay complication wala ay coono de la ci fekk nii de. man ngaa dog parce que dangay ngay woo da nekk ci tukki waaw man ngaa dog waaye ji diine ji yëpp loolu la waaw amul diine joo xam ne dañ naan non sa waay dafa feebar feebar boo xamante ne nii il lui faut benn rein sinon day faatu ah kii reewam yi yàqu na médecin yi nee nañu il lui faut benn rein minimum sinon moom kii moom day faat parce que mënu la dund noonu yow l'islam du la ne eh non non non non non mais qu'il qu'il qu'il qu'il meure qu'il meure mais rein bi rein kenn du dagg reewu kenn di ko jox loolu moom du l'islam dalay leer ne lii du l'islam kenn la du l'islam solution yu radicale yooyu mooy la waaw <laughs> oh, léegi dañuy xool koo xamante ni nii moom ñoom ñoom ñoom comptable ko am na ko kii nañu seen yos mën naa bu ko kii joxee bosam du ko rejeté bos yaramam di ko nangu te moom bu ko joxee waa bu joxee bennam du ko ma du ko dina am lu mu wàññi bien sûr mais du ko lor bu mu xoolee loolu loolu ci kaw loolu day mën a nekk même bu dee ne ci cosaan loolu du lu baax waaye mooy xat-xat moo nekk waaw xat-xat moo taxaw boo xamante ne lii lii nii rek la man a def waaw loolu l'islam noonu la mais ay non non non loolu moom saa yi nga xam ne gars yi daal saa yi ñoo comprendre wul quoi waaw. <laughs> ndax ci julli noonu la koo xamante ne nii fii mu ne mënu julli tisbaar à l'heure ak tàkkusaan à l'heure lan lañ ko wax bàyyil ba ba boo ñibbee vingt une heures nga julli loolu moom amul ci diine waaw koo dégg mu naan la tis manumaa julli tisbaar fu may jullee fa may liggéey ci ci naan tàkkusaan léegi. képp ku la ne non loolu garaawul bàyyil ba ñu wàcc nga julli yëpp tisbaar tàkkusaan kooku mooy xamul li muy wax kooku moom à partir de boobu yow war a tootoo laaj waa ay masala parce que kooku wuurul ko wax parce que li muy wax tegu ko fen te yàlla bindul ci kaw suuf boroom xam-xamul islam boo xam ne li waa jooju wax la wax amul ça n'existe pas boroom xam-xam nag laa wax doo dem ci Hanafi yi Maliki yi Shafi'i yi bi yi rahmatullah alayhi ku la ne kooku noonu lay def amul kon moom ay wax waxi boppam la bu la nee sëriñ bi wax na ko dañ naan ko premièrement li nga wax demewul noonu beneen yoon mooy bu doone yow bu ñu wàccee ba foofu mooy da ngaa bëgg wax yow kon sëriñ bi sëriñ bi matul sax li mu doon parce que ku taxaw di wax loolu mooy kii vraiment amul dara waaw léegi nga bëgg ji yow parce que sa caaxaan bi nga taxawal lu tax nga bëgg cee laax sëriñ diw te moom xame woon nañ ko ak baax te xame woon nañ ko ak baax ah kon arrêté leen voilà mais lan lañ def est-ce que naan waaw mais na respecté bu nekk waaw mais bu dee ne manu ko manu ko manu ko day mën a boole ñaari la ñaari julli yooyu même bu dee ne tukkiwul mais dëkk bi la nekk mais na ko boole te mu bañ koo def aada waaw boole tisbaar bi ci heure tàkkusaan bi wala tàkkusaan bi ci heure tisbaar bi te mu bañ koo def aada mooy heure ba nga xam ne dina ko man loolu mooy lislaama innama yuridu allahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra borom bi li mu namm ci yéen ndongo mooy ak yomb yomb da yu nammul ci yéen ak jafeñ-jafeñ kon nag foofu la al imaamu lii rek leen di ñaari laaya comme li noonu moom lay ubbee am na bunt yoo xam ne defu ci aaya ci début bi mais loolu exception la comme toute règle ay des exceptions bii ñaar yii rek leen di muy suuratu Taaha ak suuratul Baqara laaya yu gàtt yooyu bii ñëw insha allahu taala ñu dugg ci beneen partie bi nga xam ne moo composé garab gii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhu muy baabun fil iqtisaadi fil ibaadaat buntu bi wax ci di sàkk tout le temps li gën a mëdd li gën a jub li gën a digg doomu ci jaamu yàlla yi bañ a ëppal bañ a gàttañlu ci jaamu yàlla yi léegi garab googu gis nañ benn wàllu yi am na lu ñu ci mosal muy alquran mu des beneen wàll yi muy xadiis yi te loolu la ñuy gis insha allahu taala